Urwa ibn Asma ibn Salt ibn Habib ibn Haritha ibn Hilal ibn Simak ibn Awf ibn Amr ibn al ibn ibn ibn Buhdha ibn Sulaym moom looloo doon turam di Urwa di doomi Asma Asma boobu turu jigéen di turu góor ndax asma ibn salt ibn habib di doomi xaarisa mu bokkoon ci waa bani suleym nekkoon nag aliyewu waa bani amr ibn awf bokkoon ci wan waa waa lansaar kon imaam ibn isxaaq tudd na ne bokk na ci délégation bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ngir yónni leen ñu dem najd daldi woo waa Ri'l waa Zakwan waa Zakwan ak waa Usayya yooñ dugal leen ci woo leen ci lislaam ci euh, proposition wu abu bara munaacibul asinna aamir ibn malik ibn jaafar radiyallahu anil jamii keroog moom kon bokk na ci ñi mujrim bi tufayl ibn amr aamir ibn tufayl daal di faat moom seydina urwa ibn asmaa am na nag am na riwaay boo xam ne Seydina Urwatu ibn Zubayr dane boo xam ne baayam di az-Zubayr ibn al-Awwam moo ko nettali dane moom Urwatu ibn Zubayr baayam di az-Zubayr ibn al-Awwam mu ngi ko tudde Urwa bii di Urwa ibn Asma bii la ko tudde moom euh, mu bokkoon ci waa Banu Sulaym moom la tudde doomam jooj di Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhum wa ardaahum kon kii riwaay boobu Seydina Urwa dana kii mooy mooy turandoowam kon keroog lañ ko faat kon ci Bi'r Ma'una kon radiyallahu anhu wa